salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa euh, ngi dellu si waat insha allah taala ci al muy ñaari musluwaay yi euh, gisoon nañ suuratul falaq ba tàmbali woon nañ suuratul naas euh, ba xaajaloon nañ ko ñu gis ne Euh, gisoon nañ euh, ginnaaw a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim qul a'uuzu bi rabbin naas malikin naas ilaahin naas maanaam ñu gis ne ñetti yooyu borom bi subhaanahu wa ta'ala euh, indi foofu muy ay meloom muy rabb muy rabbun naas muy turam boobu muy rabb muy malikin naas maanaam muy malik ak ilaah maanaam ñetti yooyu nga xam te dañoo lëkkaloo ngir ne ki nga xamante ne moom moom moom lépp mooy ki nga xamante ne tamit moom moo toppatoo lépp maanaam mooy yar ñëpp waaye kooku tam mooy nga xamante ne moom mooy yelloo ñu jaamu ko maanaam ginnaaw ba nga xamante ne kon borom subhaanahu wa ta'ala qualificatif yooyu yëpp moom rek moom moo ko yor moom mooy ki nga xamante ne moom moo ko euh, moom moo yor qualificatif yooyu kon moom day yelloo maanaam mu nekk ki nga xamante ne moom rek maanaam moom moo yelloo ñu jaamu ko te euh, moom mooy tamit ki nga xamante ne moom mooy ci bind moom mooy ci amal euh, subhanahu euh, wa mu mel ne bu ñu xoolee maanaam martaba bi nga xamante ne moom lay waxee foofu maanaam bu ñu ko xoolee maanaam ci bu alquran ni muy waxee maanaam foofu partie boobu furqaan la maanaam ngir ne ginnaaw ba bi nga xamante ne day maam day teqale day leeral day leeral ay xeeti melo yoo xamante ne wala ay maanaam maanaam moom la borom bi subhaanahu ak ay tur yi nga xamante ne moom euh, la yore moom borom bi euh, subhaanahu wa ta'aala te rabbu bokk ci malik bokk ci euh, ilaahu maanaam mu nekk maanaam ilaah tamit bokk ci te waxoon nañ tamit na al ilaah maanaam allah maanaam ci benn ci wax yi ci lu bari ci ci benn ci wax yi ñu wax ne maanaam allah foofu la jóge moom mooy al ilah euh, insha allah taala tey dañuy gis beneen partie bi nga xamante ne ginnaaw ba euh, sàkku na euh, maanaam mi ngi sàkkoo muslu maanaam mi ngi muslu ci ki nga xamante ne mooy borom bi subhaanahu wa taala ci ñetti turam yooyu yëpp mu ñetti meloom yëpp nga xamante ne dafa ndar képp lépp amul lenn loo xamante ne bàyyi na ko ci ñetti turam yooyu léegi nag muy wax li nga xamante ne di jëm ci li nga xamante ne moom lay muslu te moom mooy mboolem xeetu mbon yi moom mooy mboolem xeetu mbon yi ak li nga xamante ne day yàq ak day gaañ te euh, sabab bi euh, nekk loo xamante ne ci biir nit ki ci boppam lay jóge waxoon nañ ne sóoratul falaq li nga xamante ne moom la nit ki muslu ñaare day génn nit ki maanaam da koy extérieur amaa li nga xam ne mooy sóoratul naas yi yi ñuy wax yëpp maanaam day intérieur ci nit ki day nekk ay mbir yoo xamante ne day nekk ci biir nit ki et nit ki à partir de loolu ci lay amee ay réaction yoo xamante ne moom lay def te réaction yooyu mooy waral ci moom ay musiba yoo xamante ne maanaam ay dérapage yoo xamante ne du ko doot ko mën a contrôler te bu boobaa yàq gi nga xamante ne moom lay mën a yàqal boppam ak mi nga xam ne moom lay mën a yàqal ñeneen maanaam day nekk loo xamante ne day jéggi dayoo Euh, moo tax te loolu yëpp nag bu ñu ko xoolee dañ gis ne di ma mënaf na koo tënk ci benn mbir kese euh, te loolu euh, ci la ñuy ñëw insha allahu taala mu ne min sharril waswasil xannaas alladhi yuwaswisu fi sudurin naas minal jinnati wan naas min sharri maa ngi kon muslu ci lépp loo xamante ne maanaam lu bon la waxoon nañ ne lu bon mooy Euh, li nga xamante ne moom la sharia as atte ne loolu lu bon la amma li nga xamante ne moom la nit ñi atte ne moom loolu lu bon la loolu moom ak mbonam ak mbaaxam maanaam dañ koy daal di wëlbatiwaat delloowaat ko ci sharia maanaam delloowaat ko ci alquran ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam waaye li nga xamante ne moom mooy mandargay lu bon li ñu xam moom mooy lépp loo xamante ne dana waral ak métit maanaam goo xamante ne ëllëg la ah. Euh, wala boog maanaam jëmmi jëmmi mbugal gi ci boppam maanaam lool moom lu bon la euh, wala boog maanaam euh, lu bon la ci nit ki te waxoon nañ tamit ne bon dafa relatif tout temps day relatif maanaam loo xamante ne dafa bon de manière générale ci luñ joyal de manière absolue loolu amul lépp loo xamante ne lu bon la day bon ci benn wàll ba pare baax ci geneen wàll ngir ne borom bi subhaanahu wa moom moo feeñale noonu maanaam mbir yi Euh, beneen mbir bi nga xamante ne kon maanaam kon min sharril alwaswaas euh, waaye foofu li mu ci muslu mooy mboot gaa moom alwaswaas mooy jax-jaxal euh, baatu waswaas muy jax-jaxal mooy lan moom mooy lépp loo xamante ne dafay dugg ci xelu nit ci xolu nit ki ci xelam wala ci xelam ba noppi du taxaw maanaam xalaat boobu du taxaw ba pare mu nekk loo xamante ne day day day perturber maanaam day perturber xalaatu nit ki ak ay dox ak maanaam ak gis-gisam ci mbir yi loolu moom mooy waswas euh, boo xoolee muy jax-jaxal euh, maanaam nit ki bu amee ay jax-jaxal ni mu daan xalaatee mu baax trajectoire bi mu doon jël pour mu baax day jékki-jékki am benn affaire bu ko bi nga daal di gis mu daal di yëngatu rëng-rëng loolu mooy waswas Euh, waswas nag dafa euh, maanaam euh, forme bi mu jël maanaam verbe bi comme mooy waswasa yu waswisu waswasan maanaam al maanaam waswas mooy masdar masdar la ah bon am na ñu ne du du masdar mais ala kulli xaalin bu ñu jëlee waswas maanaam waswasa mooy verbe bi ak yu waswisu waswasa forme la boo xamante ne tout le temps. li tax mu mel noonu euh, mooy luy répété day répété wu sinon du mun tudd noonu comme par exemple euh, boo xoolee zalzala verbe zalzala moom da ngay gis ne mooy luy rëngi-rëngi xam nga baat tremblement de terre xam nga zalla kese mooy mooy mooy tarxiis mais zalzala mooy suuf si dañuy tarxiis benn bi tarxiis ci moromam ñu ñuy tarxiis maanaam tarxiis bi bañ a taxaw ci benn place kese maanaam bu dee benn tarxiis kese la du tax de mais bu dee dee dafa tarxiis tarxiisaat maanaam mooy sala bu ko defee suuf si yëngatu euh, boo xoolee comme tey par exemple alxuraan bu naan fa kubkibu fiihaa hum wal ghaawuuna wa junuudu ibliisa ajma'iin hmm. maanaam kubkibu maanaam kab kaba parce que ba kese li muy tekki moom mooy jël nañ ko dóor nañ ko mais ak maanaam dañ ko dañ maanaam bi ñu koy dóor maanaam bi ñuy jël ne kenn ki man dañ ko wëlbati dóor ko ci biir maanaam li muy wax moom mooy yéefir yi ñoom day ñu amoon ñeneen ñuñ doon jaamu ñu bokkut ak yàlla ñu fokk dañ leen di sànni waaye sànni goo xamante ne seen xar kanam yi la ñuy sànni lool mooy kabba comme nag kabba afa man yam si mu kibban ala wajhihi xanaa du kii dox ba pare nekk mu kibb maanaam di euh, maanaam euh, dëfeenu maanaam euh, jël xar kanamam dóor ko ci ci suuf si kooku di doxee xar kanam xam nga xar kanam ñi nga xam ni duñ ko doxee ah mais ki nga xamante ne day doxee xar kanamam maanaam xar kanam gi mooy mel ni tànk yi loolu mooy mu kibb wala boog maanaam kon kon mu kibb mooy ki nga xamante ne Euh, dafa jël xar kanamam dóor ko teg ko ci kaw maanaam euh, féetale ko ak suuf si maanaam mooy daa dëpp voilà ku dëpp ku dëpp léegi ak dëpp mu ne nag euh, gars yi ñoom fa kubb kibbu dañ leen di dëpp dëppee maanaam mooy dañ leen di dëpp ba pare jël ñeneen ñi ci des dëpp leen ci kaw ñeneen ñi ñeneen ñi dëpp leen ci kaw ñeneen ñi ci biir safara hum wal ghaawuna ñoom ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu sànk yëpp wa junuudu iblis ajma'un ak ñi nga xam ne ñoom ñooy armée iblis bi Euh, boobu forme la comme tey par exemple bu ñu xoolee fa arsalna alayhim rihan sarsaran ah maanaam rihan sarsaran boo déggee baatu sarsara maanaam day répété woo da ngay gis ni mooy ngelaw loo xamante ne non seulement day rii ni muy dóore mais day day day ba pare day tegaloo ba pare sedd guy loolu moom mooy reexan sar sar sar maanaam boo déggee baat yi rek di nga gis ni luy répété la maanaam arab doonu lay defe comme fa dam-dama alayhim maanaam boo déggee dam-dama alayhim rabbuhum bi zambihim fa sawaaha rek dangay xam ne ay duma yu metti la maanaam duma benn mais dam-dama maanaam mooy répété parce que lan la parce que mbir mi dafay répété waat comme buñ naan xaj bi aw maanaam mooy day mbaw mooy ne waxul benn yoon mbaw aw wax benn yoon daf koo waxaat mooy aw awa maanaam euh, loolu dafa bëri ci làkku arab maanaam bu ñu xoolee ci alquran euh, ak euh, kii maanaam dangay gis ah da ngay gis ak ci làkku arab da ngay gis lu bëri ay baat yu mel noonu muy nekk loo xamante ne day tegtale mbir mi dafay répété waat di tegalwaat was wasa noonu tamit la mel kon al waswas maanaam mooy jax jaxal maanaam nga gis ne même wolof bu koy firi soo seetloo jëfandikoowul maanaam benn baat bi la jël da koo répété waat comme noonu jax jaxal ah mooy fa was wasa ah, waswaas nag ci seytaane lay jóge waswaas mooy jax jaxal ci seytaane lay jóge tout le temps day indi benn affaire boo xam ne dafay nekkoon mais day day boo xoolee alxuraan bi koy tudd ak maam Adama alayhi salaatu wassalaam ah fa waswasa lahuma shaytaan fa badat lahuma saw'aatuhuma ah wala fa badat lahuma maa wuuriya anhuma min saw'aatihima wa qaala lahuma maa nahaakuma rabbukuma an haadhihi shajarati illaa an takuuna malakayni aw takuuna min alxaalidiin wa qaasamahuma bi ghuruur <laughs> Euh, Iblis bi mu fekkee maam Adama ak maam Hawa alayhi salaam mu fekk leen ci toolu àjjana yi borom bi subhaanahu wa ta'aala ne fa waswasa lahumaa moo tax euh, qissa boobu di wax maanaam israiliyaat bi wax ne jaan la yoon yónni mu kii ak yooyu en fait boo xoolee ni Alxuraan di waxee da gis carrément que ni loolu euh, mën mën na bañ a demee noonu parce que preuve bi mooy ne ni mu waxee. mooy ne iblis moom waswasa maanaam dafay jax jaxal fa waswasa lahuma shaytaan moo tax ah, fa badat lahuma maa wuuri anhuma min sawaatihima moo tax la feeñoon ba mu leen jax-jaxalee rek la feeñoon maanaam la nëbbatu woon ci la ñuy bañ gis ci ñoom mooy sawaat yi mooy awra yi rek daal daal dafa daal di feeñ wuññeeku mais lan la leen wax fa qaala maa nahaakuma maanaam loolu la alxuraan di wax ne loolu la leen wax maanaam kon ñu gis ne jax-jaxal suy am dafay am wax lool moom moo tax baatu waswasa foo déggee waswasa xamal ni benn eh, kii am na ci maanaam da dañ dañ la suuf lay wax maanaam dañ la dañ la dañ la dañ la ko dañ la ko dañ déey dañ la déey wax fo mooy waswasa mooy ak wax buñ la déey la mooy lu mu leen wax dox li leen ma nahaakuma rabbukuma an hadhihi shajarati an takuna malakayni aw takuna min al khalidin voilà yàlla mi seen borom mii seen borom tegtalu leen digalu leen eh, maam terewu leen garab ji yi mu leen tere lu dul ne day bañ rek maanaam li tax rek mooy lenn mooy ngeen bañ a doon ay malaaka wala boog ngeen nekk ñu sax loolu kese la mais nag wa qasamahuma bi ruux waaw mu waatal leen giñal leen waaye ci ay nax yi mbaay la leen giñal Euh, loolu tamit beneen forme la ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy naxaate mooy jax-jaxal ki koy indi tout le temps dafay ñëw moo tax jax-jaxal du am mukk su fekkente ne kiy indi jax-jaxal bi euh, ñëwul ak assurance su ñëwul ak assurance du mën perturber nit ki parce que dafa fekk nit ki am benn forme de pensée ci ba trajectoire bi leer ci ni muy xalaate donc ki nga xamante ne moo mën a soppi xalaatam faw mu nekk ki nga xamante ne bu ñëwee maanaam day ànd ak assurance boo xamante ne moom boo ko déggee moom ci boppam day perturbé wu. loolu moom moo tax seytaane noonu la def maam Adama alayhi salaam dafa jàppoon ne ak maanaam moom soxna Hawa alayhi salaam ñoom dañoo jàppoon ne en réalité kii euh, nit wala kenn ci mbindeefu yàlla yi xanaa sañul nag. di waat ci yàlla fekk la muy wax du dëgg beneen bi ci des moom mooy argument bi mu indi mooy ne malaaka yi parce que maam Adama xamoon na ne malaaka alayhi salaam xamoon na ne malaaka yi sujjóotul nañu ñoom gis na leen xam na ni maanaam ba pare moom wax na ñi nga xamante ne ne mooy yi maanaam xam na ne maam moom xam na lu mu xam te malaaka yi xamuñu ko yooyu yëpp xam na ko mais sauf que dafa gis ne malaaka yi dañ jege yàlla rawatina ne ñu bari ci ñoom wala ñu maam ñu bari ci ñoom daf leen di gis ñu nekk vraiment ci ñi jege yàlla dëgg dëgg dëgg mu gis ci sax ñeneen forme malaaka yoo xamante ne euh, ñoom dañoo dañoo dañoo sës rëkk ci borom bi subhaanahu wa taala ñenn ñi di wër arash ainsi de suite maanaam mbir mi nag euh, kon bu ñu nee ko kon en fait non non mais du woon dara sax tere gi non du woon dara maanaam moom li li mu ko comprendre loo tegtaliwu ko ni ko defal lii parce que yàlla day bañ nga mel ni te yow soo ko defee di nga mel noonu yàlla di bañ tegtaliwul loolu. mais li mu tegtale mooy ne dafa moom ñoom dafa ko moom comprendre woon na ne bu ko waxee lool ñoom day jàpp ne noo kon xëy na euh, du woon dara en réalité yàlla terewu ma ko pour dara c'était juste que pour. ma bañ a mel nii wala boog ma bañ a sax ci nii te man comme gis naa ni bu ma saxee ci jaamu yàlla day baax maanaam bu ma saxee di dund damay nekk di jaamu yàlla kese kon bàyyi ma nekk ko comme du dara finalement du dara moo tax mu ne maa nahaakuma rabbukuma an tilkuma shajarat ba pare daal ne illa voilà kon moom jàpp na ni du dara te comme de façon bu ko lekkee lenn rek moom la ci amee mooy nekk malaaka te malaaka itam baax na parce que nekk nit baax na mais nekk malaaka tamit baax na beneen bi ci des moom mooy da ngay am pérennité ci sa dund maanaam dootoo deewat te comme moom daa bëgg di jaamu yàlla saa su ne tamit loolu it baax na ci seytaane da koo waatal giñal ko ci yàlla ne ko wa inni lakuma lamina naasihiina waat naa ci yàlla ne man damaa ñëw pour vraiment nekk vraiment ku leen di dénk lu baax rek maanaam dama leen di conseiller ko conseiller bu sincère la bu baax donc moom kon li mu comprendre à travers wax jooju maanaam day gis ne li mu jàppoon seytaane bi mu ñëwee ba wax daf ko perturber daf ko perturber mais wax jooju ci seytaane la la jaaree ah ah d'ailleurs beneen bi ci des sax am na beneen aaya mooy bi nekk sourate Taaha dafa wax sax ne wax ji bi mu koy wax maam aadama la waxal. daf ni ko fa waswasa ilayhi shaytaan fa qaala yaa aadam hal adulluka ala shajaratil xuldi wa mulkin laa yabla maanaam seytaane dafa ñëw jax jaxal maam aadama alayhi salaam mais bi mu koy jax jaxal daan ci ñëwa daf ni ko lan mais xanaa duma la mais est-ce que duma la tegtal ci garab goo xam ne garabu sax la tudd ak garabu nguur gurul jeex maanaam kon dangay ngay gis ne affaire bi fi mu jóge maanaam moom mooy ci jax-jaxal la jóge te jax-jaxal foo ko déggee itam maanaam kon am na wax ji nga xamante ne maanaam day perturber mais aussi am na façon euh, déy comme ni nga xam ne noonu lañ ciy ñëwee ci euh, alladi wasifu fi suduri nas insha allah kon moom mooy euh, al waswas kon min sharril waswas ba pare ne euh, mais mais kon waswaas boobu mooy ki nga xamante ne moom mooy mooy mooy mooy jax-jaxal bi bu al ki nga xam ne mooy alxannaas euh, alxannaas moom mooy ki nga xamante ne euh, xanasa maanaam mooy dafa am ñaari maanaam dafa am ak nëbbatu ginnaaw feeñ maanaam ak làqat ginnaaw feeñ mais dafa am beneen maanaa bu mu àndal moom mooy dellu ginnaaw maanaam di delluwaat ginnaaw arrière maanaam pour gën a mooy reculer pour mio sauter seytaane dafa am ñaari caractères yooyu dafa am ñaari te gàngooram yëpp noonu lañ mel maanaam armée seytaane yëpp ak ñi ànd ak ñoom ci ay jinne ak i doomu aadama ak ak i nit ñëpp noonu lañ mel dañu am caractéristique boobu justement euh, mooy comme par exemple euh, ndax xannaas ndax xam nga moo tax euh, euh, xana xanasa maanaam mooy maanaam gis nañ ko léegi comme par exemple fi mu naan fala uqsimu bil xunnas bil xunnas al jawaaril kunnas loolu mi ngi wax euh, biddiw yi maanaam mu ne du ma waat jarul sax may waat ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy alxunnas mooy biddiw yi nga xamante ne dañuy nëbbatu ah bon borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo wax ne wala euh, maanaam ñu bari ci tafsirkat yi plutôt dañuy wax ne alxunnas li muy tekki moom mooy biddiw yi parce que dañuy feeñ maanaam bu bëccëg joxee dañuy dañuy nëbbatu maanaam le fait que ñuy nëbbatu bu bëccëg jotee looloo tax ñu leen di tuddee alxunnas euh, xaqiqatan maanaa xunnas gën na xóot loolu parce que li mu ci li mu ko fiiree la moo tax daf ni aljawaaril kunnas mooy aljawaar yi ñii di daw ci biddiw yi maanaam da ngay gis ne biddiw yi dañu am vitesse bu bu extraordinaire bu ñuy daw ba pare al kunnas mooy ñi nga xamante ne euh, dañuy dañuy euh, dañuy bale ah kinaasa wal ah al kanisa yooyu day jël forme maanaam baat bi nga xamante ne moom mooy tourner autour de luy ba bale ci bale luy bale donc al kunnas mooy ñi nga xam ne dañoo aay ci bale mooy lan euh, mooy ñi nga xamante ne parce que fu'al forme boobu la jël fu'al mooy ñi nga xamante ne dañuy def dara mais def ko def lu aay te gaaw kon xunnas mooy ñii ñii ñii nëbbatu nëbbatu bu gaaw te aay te gaaw mooy euh, te loolu boo xoolee mooy biddiw yooyu mooy trou noir li naan trou noir loolu lay wax foofu parce que trou noir ban forme la yor day la la biddiw bi mooy dee éteindre mais day naan ma système bi yëpp ci biir dugg ci lépp nëbbut maanaam mu mel ni tey aspirateur ni muy def affaire yi ni aspirateur di di di di di balayer di maam gaaw di maam lépp lu nekkoon autour mu mu naan ko manque ko mu jeex loolu moom mooy alxunnas ba pare al di aljawaaril kunnas muy trou noir yi euh, léegi kon boo xoolee forme trou noir boobu maanaam mooy le fait que mu nekk loo xamante ne lépp lu nekkoon fii doon dox doon def kii bi maam da koy da koy manq dugal ko ci biir ba pare réeral ko moom ci jëmmi boppam mu réer maanaam loolu kooku noonu la seytaane di def ngëmu nit ak xalaatam ay gis-gisam maanaam dafa gaaw ci no maanaam bu koy jax-jaxal day gaaw ci ci def loolu maanaam dafay gaaw ci mën a récupérer lépp loo xamante ne mu ngi ci ci ci xolam rek mu jax-jaxal ko indi ko perturber ko ba pare ak yi mu amoon yëpp mu récupérer ko dem ak moom ba pare réer parce que baatu xannaas dafa am leneen lu muy parce que boo xoolee waxul al muxnis waxul al xaanis mais xannaas la utiliser maanaam mooy dafa utiliser superlatif bi lu tax parce que justement ni mu koy defee dafa dafa gaaw te bari mu ñëwee ci ci nit ki maanaam dafa gaaw pour mën déstabiliser ko psychologiquement ak ni muy xalaate idéologiquement mu déstabiliser ko récupérer mboolem li nga xamante ne moom moom moom la nekkoo woon maanaam ci leer ci xel mu baax ci njub ak yooyu rek mu gaaw perturber ko dem féete ci leneen moo tax jax-jaxalo yooyu daañ ci ñëw insha Allah ci njàngat yi mais dangay gis ne jax-jaxal yooyu ak këcc googu euh, euh, euh, noonu lay def ci ngëm yàlla nit ñi noonu lay def ci xam-xamu nit ñi tamit du amu ci amu ci sago dace cee gaaw te da cee te te ni mu koy defee dafay yeme buñ dellu see ci aaya bi bokk na ci luñ ci jànge mooy ne li gën a garaaw maanaam li ñu war a moytandiku li ñu war a muslu ginnaaw maanaam bi ñu musloo ci borom bi subhaanahu wa loolu jàngal nañu ci ki ñu war a muslu mooy bi mu naan xoolal ak rabbin naas maaliki naas ilaahin naas li ci gën a garaaw li nga xamante ne nit ki war na ciy def attention bu baax a baax mooy lépp loo xamante ne ak mbon la te borom bi subhaanahu wa taala ko ko mbon comme ni muy waxee min sharri mais aussi. dañ ci jàngee ni li gën a bokk li ciy gën a doy waar mooy lépp loo xamante ne was-was la mooy jax-jaxal euh, seytaane nag ni muy jax-jaxalee nit mooy day euh, mooy day day day ñëw ci moom comme li yenente bi sallallahu alayhi wasallam inna seytaana yajri fi ibn aadama majra dam seytaane day daw ci doomu aadama comme ni deret di dawee ci moom maanaam su koy jax-jaxal moo tax tout day nekk ala moo tax mu nekk al waswaas was mu nekk al xannaas parce que euh, sooy à chaque fois que ngay nekk di xalaat ci dara wala nga nekk ci benn mbir rek seytaane mën na la ci yàq jaare yàqal lu tax parce que dafa am ñaari mbir yoo xam ne moom lay indi maanaam moom lay moom lay jaare bu njëkk bi moom mooy euh, lu ñu tuddee subuhaat mooy lënt gi seytaane day def tout ba mbir mi du leer jamais ci sa bopp moo tax moom daa iman li koy gënal mooy nga fexe moom nan na fexe ba xam-xam bu bu doo ko am parce que soo amee xam-xam te mu leer ci yow bu boobaa di mucc ci moom mais soo amul xam-xam te mu leerul ci yow bu boobaa jamais maanaam pour nga pour moom mu jax-jaxal la perturber la loolu day da ko yomb day gaaw ci moom loolu moom mooy bu njëkk bi mooy subuha subuhaat yi mu am beneen côté bi nga xamante ne foofu lay jaare moom mooy lu ñu tuddee ak saxawaat mooy bànneex yi lan lay def day fexe ba nga xamante ne yu rafet yi euh, maam yu bon yi daf koy comme li Alxuraan wax fa zayyana lahumu shaytaanu a'maalahum seytaane da daleen di taaralal seen jëf yi maam dañuy nekk ci lu bon mais mu gis loola da lay fàttaloo dafa ñaaw moom ba pare rafetal la ko ba mu rafet ba pare mu war la bànneex bi nekk ci mbir mi ba pare la nga xamoon ci mbon ci mbir mi mu fàtte loola ko maanaam moom processus yooyu la yoon te euh, exemple fu muy jëlee par exemple di di dindi nit ki maanaam di ko indi ay subuhaat ay lënt-lënt mooy comme fi yenent bi sallallahu alayhi wasallam wax ngi ci saxiix bi yenent bi sallallahu alayhi wasallam duggee duggee defee maanaam i'tikaaf bi ba soxna Safiya radiyallahu anha Safiya bint Xuyay radiyallahu ta'ala anha ñëw mu tooga mu ne mu génn doon ko gunge biñ taxawee ci bunt bi am ñaar ci waa lansaar yu romb bi ñu rombee rek ñu siil ko comme guddi la woon ñu xam ni kee yenent bi la sallallahu am na nag ndaw su mu taxawal ñu daal gaawal seen jéego yi ñu marqué paax gaawal seen jéego yi yenent bi sallallahu alayhi wasallam ni leen ala rislikuma innaha la safiyatu bint Huyay gaa yi ndànk la dox leen ndànk kii Safiya bint Huyay la radiyallahu anhu ñu ne ko subhaanallah waaw ñaar xanaa bu ñu ñaaw njort nag dinañ ñaaw njort ci keneen ku dul yow yenent bi sallallahu wasallam mu ne déedéet inna sheytaana yajri fi ibn la yajri fi ibn aadama majra dam day daw ci doomu aadama ni deret ji di dawee ci moom wala boog majra dami fa deret ji dawee ci moom parce que boobu dangay gis ne lënt lënt yi la bëgg lay teggi parce que ñoom mën nañu dem mën nañ dem mais comme que mbir mi leerutoon ci ñoom te seytaane loolu rek la bëgg maanaam mbir mi na bañ a leer seytaane mbir mi leer arrangé wu moom affaire bi warta leer parce que su leerul justement foofu lay jaaree dugg ci xelu nit ñi nag après Euh, njort gu nekk mu indi ko te comme li yeneen bi wax sallallahu alayhi wasallam xadis bu nekk Sahih Imam Bukhari mu ne wa iyyakum wa zann fa inna zanna akdhaba al-hadith wala tahassasu wala tahaasadu wala tahassasu wala tajassasu wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana mooy te diku leen njort maanaam mooy njort bu ñaaw parce que moo dàq kàcc ci wax maanaam façon mbir yëpp bi ci gën a nekk ñàkk nekk dëgg mooy njot waaw bi li ci gën a ñàkk nekk dëgg mooy njort parce que njort gu ñaaw day ñëw wax loo nit loo xamante ne waxu ko def loo nit loo xam ne defu ko ba pare ci kanamu ki ko njort moom ci boppam jàpp na ni lii dëgg la boo xamante ne dara mënu koo dindi moo tax mu ne bu leen di def taxassus mooy comme di jéem a lu ñutu mbiru nit ñi di xool mbiram bii fu mu toll ak kii lan la nekk di def ak lu mu nekk di bu leen ko def waaye wala tajassasu bu leen reju nit ñi tamit maanaam mooy di def mbir mi ci làq di nëbbatu mooy comme euh, li xew jamono ji euh, lan privé noonu am na beneen détective privé bu leen def loolu bu leen def détective privé mu ne te bu leen di euh, iñaanante bu leen di sox iñaanante bu leen di bañante te yooyu yëpp boo xoolee da gis benn bu ci nekk day tudd li nga xamante ne day indi euh, tajas maanaam kii nu tudd subuhaat ak beneen bi ci des moom mooy saxawaat yi ñoo fees ci ñoom maanaam bànneex yi ñoo fees ci ñoom parce justement seytaane moom mooy indi waswaas yi mu ne wala tabaaxadu te bu leen di bañante waaye wa kunu ibadallahi nekk leen ay jaamu yàlla yoo xam ne ay mbokk ngeen di doon wala boog nekk leen yéen yéen jaamu yàlla yi nekk leen ay mbokk kon euh, boo xoolee ci boobu maanaam kon euh, te euh, forme maanaam ni xadis bi di waxee dañuy gis ne maanaam indi na peut maanaam li naan maanaam dafa ratisser large ci affaire jax-jaxal yi fi seytaane mën a jaar indi jax-jaxal iñaanante nit ki soo ko iñaanee rek tak seytaane jaar jax-jaxal la ci ay mbiram nit ki soo ko soxoree wala boog ngay raju ay mbiram di lijjanti wala ngay lijjanti ay mbiram léegi tey seytaane wan la ci mbir mi loo xamante ne euh, da lay perturber euh, euh, soo nekkee di bañante maanaam di di jéem a xamb ak mbañeel par rapport ak nit ki loolu tamit yàlla day loolu lay def maanaam da lay da nëbb li nga xamante ne mooy côté yu positif yi ci moom léegi ngay gis rek côté yu négatif yi après seytaane indi jax-jaxal voilà waaw beneen forme bi seytaane di def di defee jax-jaxal tamit bokk na ci moom mooy fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di waxee mbiri ciy julli nga xamante ne dafa ni euh, dani bu ñu noddee bu ñu noddee ne dañuy julli maanaam ngir julli seytaane day daal di dummóoyu iza nudiya lis salati adbara shaytanu wa lahu duratu bu ñu noddee ne dañuy julli seytaane day dummóoyu ànd ak ay ngelawal maanaam ngir tiitaange gi nga xamante ne moom lay àndal ak bañ gi muy bañ di dégg turu yàlla moo tax day ngelawal ay ngelawal yu fort pour pour rek bañ dégg kàddug yàlla bi mais da ci ànd ak tiitaange waaye bu ñu paree day dellu siwaat day dellu siwaat hatta iza suwiba lis salat ba ñu ne dañuy liqaam pour julli bu boobaa ligi seytaane daal di dellu siwaat moom tamit bu ñu noddaatee pour pour bu ñu liqaamaatee rek seytaane da daal delluwaat waaye bu ñu paree liqaam seytaane dellu siwaat bu dellu siwaatee nag danaan maanaam moo tax seytaane lool dangay gis noonoo gu mat gi mu noonoo doomu aadama parce que noonoo googu moom moo tax seytaane noonoo gi mat gi mu noonoo doomu aadama yi euh, moo tax tout le temps du perte benn seconde nanguwu ko gis ngeen diggante noonu dag li xam ni mu jegewantoo ak li ko ciy fekk yëpp moom jaral na ko ko parce que ci diggante boobu gaa yi tam ñu baax moo tax diggante boobu nangu ko perte day dellu ci waat bu affaire bi jeexee mu daal di ñëw nag nee na ba gaa yi nekk ci julli ko mu naan nit ki uskur kaza wa kaza uskur kaza wa kaza hatta la yadril mar akam salla fàttalikul nangam waay waay fàttalikul yaa ngi fàttalikul nangam ak nangam bu nit ki tàmbalee julli mu ko koy wax maanaam loolu was was la jax jaxal la perturbation la bu seytaane di def ci nit boobu beneen forme la yaa ngi fàttaliku nangam yaa ngi fàttaliku nangam yaa ngi fàttaliku nangam fàttalikul nangam fàttalikul nangam fàttalikul nangam ba faf nit ki nag dootul xamante ñaata ñaata sax la julli non seulement doo xamante ñaata rakka la julli mais li gën a garaaw li muy perte loolu lu gën a garaaw li muy perte mooy julleem voilà ndax day day ta maanaam du fàttaliku du du du du du ci gañee dara julli gi parce que julli gi yëpp day nekk di xalaat leneen lu bokkut ak li nga xamante ne moom loolu la waroon a xalaat. beneen mbir bi nga xamante ne tamit euh, seytaane léeg-léeg daf ciy jaar. Euh, te loolu dañ ko dul bàyyi xel souvent mooy balaa nit ki di gane àdduna eh kaay balaa nit ki di gane àdduna Euh, comme lii euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne seytaane dañu képp koo xamante ne laataa ngay joteeg sa soxna da nga wax euh, bismillah allahumma inni a'udhu bika hmm? allahumma jannibna shaytaana wa jannibi shaytaana ma razaqtana mu ne lam yadurru mu ne ku wax laataa ngay joteeg sa soxna yàlla ah, bismillah ah, allahumma jannibna shaytaana wa jannibi shaytaana ma razaqtana yàlla musal ñu ci seytaane te li ngi ñuy wërsëgal tamit nga musal ci seytaane maanaam nga musal seytaane ci li ñuy wërsëg lu wërsëgal mu ne bu yàlla dogalee ne am na bis maanaam ku juddoo ci loola maanaam seytaane du ko lor nga xam ne seytaane nga xam ne seytaane day lore maanaam day lor doomu aadama bi ba jamono ji nga xamante ne sax maanaam nit ki juddoogul moom foofu lay jéem a fexe d'abord ba fexe ba jot ci waaj maanaam ba jot ci kii xale bi de ce moom su juddoo yi ci des yëpp plan am rek lay vérifier de temps ndax affaire yaa ngi jaar yoon wala déet maanaam du jar mu ci sonn googu sonn am nga gis ne ah, yooyu yëpp maanaam seytaane day eh, eh, day day dugal maanaam day day day dugal ay mbir yu bari bari bari ci nit ñi moo tax bu tudd ah, moo tax eh, <laughs> dinañu ñëw ci form yi allazi yuwaswisu fi suduri nas insha allah maanaam forme yi nga xamante ne moom moom moom mooy procédure bi ni muy jaare ni muy jaar ci ci ci buy jax jaxal xalu nit ñi loolu daañ ci ñëw insha allah maam buy jax jaxal ci dënnu nit ñi mais euh, li nga xamante ne tam bokk na ci liñ ci jàngee moom mooy seytaane moom mënef na ko tuddee xannaas maam ndax dafa am caractère yu spécial yu mu amee moom seytaane mooy comme li alquran wax innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna ash-shayatina awliya'a lilladhina la yu'minuna moom daf leen di gis moom ak gàngooram ak mbooloowam askanam foo leen leen dul gisee yéen maanaam seytaane dafa am caractéristique bu spéciale bu mu am bu mu wuuteeg doomu aadama mooy ne seytaane dafay gis nit ñi te ñoom nit ñi duñ ko gis donc moom day mën a tëral ay plan te nit ñi à leur insu nit ñi ñoom amuñu dara lu dul war a subir mbir mi bu fekkente ne ki nga xam ne moom mooy seen borom nekkul di leen aar moo tax yàlla ne moo tax ñun nag dañoo jël ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi gëmul ñi ñu def leen paradooy seytaane ñu nekk seen alliés caractéristique yooyu maanaam te mooy li ñuy jàngee ci suñu aay mooy le fait que mu mu tudd xannaas maanaam mooy dañ ci xamee ni seytaane xam nga loolu lan mooy lan mooy euh, day dugg nga tudd maanaam moom noonu la ne tudd yàlla nag turu yàlla nag moo koy dàq maanaam da ngay dugg day dugg si nga tudd turu yàlla mu dellu ginnaaw voilà daal di duggaat commencé waxaat boo tuddee turu yàlla rek mu dellu si waat bëri bi mu bëri lu muy dellu si di dem di dellu si di dellu ginnaaw ba pare gaaw ni mu koy defee loolu moo tax ñu naan ko xannaas te seytaane dafa am tamit Euh, ci biir maanaam ni mi bokk na ci mooy le fait que muy comme li yenente bi di wax sallallahu alayhi wasallam ne nit ki suy nelaw day dagg day day day takk day day fas ñett ñett fas-fas ci doq bi daanni ko alayka laylun tawilun farqat guddi gu gudda ngi nii te yàgg nelawal ba yandoor bu ko defee mu nelaw te dinañ xam ne jax-jaxal yu seytaane yi jax-jaxal doomu aadama du yam rek ci maanaam wax jooju kese léeg-léeg day am jëf ju mu jëf comme ki nga xamante ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam ko diw de day nelaw guddi gi yëpp guddi gi yëpp da koo nelaw ba xëy suba teel mu ne kooku day mu ne zaaka rajulun baala shaytaanu fi uduni kooku nit la koo xam ne seytaane moom gaanuwaay ci noppam moom daa mbéewal daa tuur ndox ci nekk ci nopp bi maanaam mooy dañuy gis ne seytaane non seulement dafay fexe jax-jaxal doomu aadama bi mais yabul si loolu mais le fait que mu bëri ay plan moo tax mooy xannaas non seulement dafa bëri lu muy delloo ginnaaw ak di ñëwaat mais plan yi dañoo bari te bokk na ci plan yi mooy mbéewal ci dopp nit ki te loolu tamit beneen caractéristique la mooy yàpp la muy seytaane da koo yàpp dëgg dëgg dëgg parce que <laughs> parce que xale xale xale bu la yabee dëgg ci lay ñëwee maanaam di sañ a fekk la nga tëdd mu dindi tubayam tuur ndox ci sa kaw nopp bi loolu xale bu lay pire boo ko mën a def seytaane nag yàpp gi muy yàpp léeg-léeg doomu aadama yi moo leen di def mooy tax mu def loolu leen lool leen loolu bu ko defee waa bu nopp yi feesee en fait su nopp yi feesee ak ay mbéewalu seytaane léegi bu ko defee dootul dégg ci dara dootul yëg ci dara ci àdduna bu ko defee mën naa nelawaat nelawaat nelawaat nelaw guddi gi yëpp da koy nelaw parfois gee sax du ko julli waxuma la naan de yeewu fajar waxuma laaj nag ne day naatu la ci guddi gi dara tellement que seytaane day day day day en fait donc xam nga bu ñu nee mbiiwalu seytaane mooy dafa toxique maanaam yaram bi la feesal dell ak ak toxicité ak tox waaw toxique <laughs> produit toxique yi mu yor da koy feesal ci yaram bi moo tax dana moo tax day fas ay fas ñetti fas fas ci doq nit ki ne ko alayka laylun tawilun farqat lan guddi gu yàgg nga yor waaye nelawal ba yandoor waaye nee na moo tax su yeewoo su su tuddee sa zakarallah su tuddee yàlla rek benn in xal la wax da benn pas-pas bi daal di firi ko moo tax bu yeewoo daa war da tudd yàlla voilà a'udhu billahi minash shaitanir rajim ñetti yoon daal koy ëf ci ndeyjoor bi daal di waxaat a'udhu billahi minash shaitanir rajim ñett yoon tëf ko ci mbaggu càmmooñ bi boobu da gis day daal di commencer am yeewute tuuti su demee mu jàpp yeewute gi wàññeekuwaat maanaam maanaam beneen beneen pas-pas bi deñ su jullee nag pas-pas yi pas-pas yépp deñ mais. Euh, te comme daf cee gaaw am na fu ko borom bi subhaanahu wa ta'aala wax naan innal fekk daf na xudil afwa wa amur bil urfi wa a'rid 'anil jaahiliin maanaam mooy bokk na ci xam for euh, ni koy xeexe mooy ngay bëri looy jéggal xudil afwa wa te ngay jéggale te ngay digle njekk del digle lu baax del digle njekk waaye waa a'rid anil jaahiliina te na nga dummóoy ñi nga xamante ne dañoo réer ak ñi nga wala boog ñi nga xam ne tooñkat lañ maam day tekki ñaari maanaa yooyu jaahil mooy ñi nga xam ne ay tooñkat lañ waaye jaahiliina day tekki ñi nga xam ne dañoo réer ignorant yi mooy il faut ngay bañ di nekk di ànd ak ñoom lu bari parce que sooy ànd ak ay ignorant dangay ngay mujj nekk ku ku ku da ngay am ay voilà yow tamit da ngay mujj euh, mel comme ñoom léegi moom li muy euh, mu ne walladhina taqaw idha massa innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuhsirun ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy ñi ragal yàlla dëgg ñoom idha massahum ta'ifun min ash-shaytani ñoom seytaane su ñëwee ak ay jax-jaxalam ah parce que dafa dem euh, fa fa imma yanzaghannaka mina shaytaani nazghun fasta'idh billahi innahu huwa as-sami'ul 'alim bu fekkente ne seytaane daf laa jax-jaxal imma yanzaghannaka mina shaytaani nazghun bu seytaane ñëwee indil la si ay jax-jaxalam fasta'idh billah maanaam ma nga sàkku yàlla mu musal la ndax moom yàlla kuy dégg la mais tamit xam na lépp waaye su loolu amee mu ne waaye nag ñi nga xam ne ñoom dañoo ragal yàlla la dina taqaw ñoom iza massahum ta'ifun mina shaytaan su seytaane ñëwee di indi jax-jaxalam yooyu ñoom tazakkaru dañuy fàttaliku maanaam dañuy delluwaat ci fàttaliku yàlla dañuy delluwaat ci tuddaat yàlla en fait le fait que ñuy tudd yàlla le fait que ñuy fàttaliku yàlla exactement loolu moom moo leen di maanaam moo leen di sauver rek fa iza hum mubsirun nga gis na ñu daal di amaat gis-gisu xol bu leer nañ kon loolu nga xam ne seytaane kon loolu la ñuy mën a muccee ci ay jax-jaxala waaye ñoom wa du yamuddunahum fil ghayyi thumma la yaqsurun ñoom nag seen mbokk yi maanaam seen mbokk seytaane ñi nga xamante ne dañoo nekk ak seytaane yépp ñoom ñoom maanaam ñi nga xamante ne tamit dañoo nekk ci yoonu seytaane ñooñu seen mbokk yi suñ dañ leen di ñëw yumiddunahum fil ghayyi dañ leen di tëbb di leen dolli mbeewte maanaam mbeewte ak sànkute gi ñu nekkee dañuy ñëw di leen di leen ko yokk di leen alimenté waat di di gën a yokk li nga xam ne moom lañ nekkee mu ne summa laa na moo tax duñ ci gàttañlu duñ ci gàttañlu tout le temps ñu ngi ci tout le temps ñu ngi ci tout le temps ñu ngi ci tout le temps ñu ngi ci maanaam loolu moom moo tax ñi nga xamante ne ñoo nekk ci yoon bu baaxul bi tout le temps tamit dañuy jàppale seytaane yi ci jàppale gi ñuy jàpp maanaam ci contre maanaam xeex bi muy xeex doomu aadama yu baax yi mais loolu daañ ci ñëw ak ci allazi yuwaswisu euh, fi sudurin nas kon ci moom la ñuy dugg nii allazi moom seytaane boobu nga xam ne moom mooy di di di maanaam di la jéem a gaaw bi def mais boo naree yeewu wala yooyu mu nëbbatu maanaam loolu moom moo tax nit ki du gaaw a détecté ni seytaane nga koy nax hmm. parce que lu tax parce que seytaane jamono ji ngay waaja yeewu yow di jéem a comprendre moom ci lay làqatoo soo demee ba nekkatoo conscient mu ñëwaat nekk ci li muy wala soo tuddee yàlla mu daal di dawaat wala mu làqatu ce qui fait que yow balaa ngay rendre compte que ne ndekete yow seytaane moom moo nekk di la perturber moo la indil sa xalaat yi ngay am moo la indil sa doxalin yi maanaam day fekk trop tard na allazi moom seytaane moom allazi bi nga xam ne xannaas boobu yu was wi su day jax-jaxal waxoon nañ baatu jax-jaxal fi mu jóge ah ah fii suduurin naas ci dënnu nit ñi ak sudur pluriel la ci sadr maanaam sadr mooy benn dënn dënn nag moom mooy li nga xamante ne moom moo ëmb xol xol ak dënn nag bu ñu benn loolu moom moo tax ñu bari dañu foog ne bu ñuy maanaam tout yi ñuy wax ci affaire xol maanaam ci affaire dënn lépp lépp lépp lépp dafa aju ci xol déedéet xol seytaane amu ci accès directement jamais seytaane ñëw ci xolu doomu aadama dugal ci dara loolu du am seytaane lim mën def lim mën def moom mooy moom day jël ay idéem dafa yor ay boîte d'idées boo xamante ne daf koy jéem a wàcce ci dënnu nit ki rek moom foofu la am accès su ko defee euh, dënnu nit ki après nag comme xalaat yaa nga fa di tourner autour de foofu xalaat yaa nga fa xol léegi moom mooy na léegi xol day jël loolu moom moo tax malaaka bi nga xamante ne moom moo nekk ci ndeyjooru euh, nit ki ci ndeyjooru xol bi ak seytaane bi nga xam ne moo nekk ci càmmoñ bi seytaane boobu ci càmmoñ bi la nekk ñoom li ñu mën a def moom mooy di bàyyi seen ay xalaat ci dënn bi suñu paree suñu bàyyee seen xalaat ci dënn bi léegi nag xol moo koy récupérer am lu ci jàpp wala mu bañ cee jàpp dara bu fekkee ne dafa jàpp lu bari nag li mu gën a jàpp rek nit ki souvent ay xalaatam foofu lay féete loolu moom moo tax dënn euh, na war a nekk loo xam te lu lu mat a bàyyi xel la euh, moo tax su foofu moom mooy en fait ci dënn ci la place xalaat yu bari di ñëwee xol mooy day exécuter en xol moom xol moom mooy dogg ci mbir mi ni lii la ak du nii loolu moom moo tax ñuy wax ne xel ci xol la nekk mais loolu benn partie la ci xel mooy parti bi nga xamante ne moom mooy ki exécuté nga xamante ne moom mooy euh, ki nga xam ne moom mooy. Euh, ki nga xamante ne moom mooy joxe xalaat yi kooku eh, kooku moom moo nekk ci ci ci xol léegi tey bu ñu xoolee euh, afa man sharaha Allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbih comme la Alxuraan xanaa du ki nga xamante ne moom la yàlla ah euh, ubbil dënnam ngir l'islam kooku de day nekk ci leeru ci lan ci leer bu tukkee ci boromam subhaanahu wa taala ah borom bi muy wax euh, man wa man yuridillahu an an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fi sama borom subhanahu wa ta'ala ne képp koo xamante ne yàlla dafa namm ci moom gindi ko day daal di leeral ubbi dënnam ngir ci lislaam waaye képp maanaam bu boobaa dañuy gis ne dënn bi la loolu dënn bi la concerné ba tey waxul xol waaye su fekkente nit ki nag dafa euh, dafa euh, bëgg maanaam yàlla daf ko bëgg ak sànq ni muy def. mooy day jël xolam day jël dënnam ah mu def ko mu xat fa yajal sadruhu dayiqan xarajan day day xat ba pare nekk ci ay maanaam ay ay ay ay ay ay kii xaraj ay ay xat-xat maanaam ay lu koy gêner mais ka annama yas'adu fi sama mel ni comme si da doon yéeg ci asamaan si maanaam mooy ne amul air bu doy pour mun noyyi parce que poumon yi affaire bi doyul maanaam air bi mu yor doyul pour poumon yi loolu nag kuy moo tax leeru l'islam du mën a dugg ci dënnam maanaam lool la lay wax maanaam leeru l'islam du xaj ci dënnam parce que dënnam yàlla da koy xatal parce que justement aaya bii nii dafa important allazi yuwaswisu fi suduri nas maanaam ndi di jax yi seytaane ci dënn bi la koy def parce que lu tax moom intéret moom mooy dënn bi na ci duye du duy moom ay jax-jaxalam ay xalaatam ba nga xamante ne leeru l'islam bu ñëwee du ci mën a dugg day xat moom noonu lay sànki nit te soo seetloo borom moo tax borom subhaanahu wa ta'ala ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dhikraka xanaa bi dañoo yaatal sa dënn yow yonent bi sallallahu alayhi moo tax dënnu ci bi salaa alayhi wasallam boobu nga xamante ne euh, lépp ci la ne dënn boobu moom moo remplir mboolem xeetu leer ci la ne mais bi mu ko waxee ne ko sa dënn bi xanaa ubbiwuñ ko peut-être yaa ngi fàttali ko yenn saa bi mu nekkee xale ubbi xaroon nañ dënn bi ubbi ko naka noonu bi muy rañaani xaroon nañ ko ubbiwaat ko. génnee li nga xamante ne moo nekkoon ci xol bi bi muy euh, kii bi muy maanaam bi mu nekkee xale ñu ne ko lii mooy sey cëru seytaane ñu daat koy sànni moo tax seytaane mënta am cër ci yonent bi sallallahu euh, dënn boobu nag borom subhaanahu wa ta'ala bu dee bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaatal carrément mu ne wa wada'na anka wizraka moo tax nit ki su dënnam feesee maanaam xalaatam yi nekk ci xolam ci dënn bi su fekkente ne xalaat yi dafa sell set lépp nekk lu leer jax-jaxalu seytaane amu ci da gis euh, ndigg li mu ne wada'na anka wizraka te ñu teggil la sa diisaay li diisoon alladi mi nga xam ne anqadha zahraka moo doon diisal sa dënn te ndigg plutôt parce que justement ndiggu doomu aadama ndiggal doomu aadama dafa am lu ci nekk mooy colonne vertébrale bi colonne vertébrale doomu aadama idées yi maanaam mooy idées yi doomu aadama yi di am yépp foofu lay dugg xalaatam yi xel yi bon comme niñ ko xamee ci ci ci foofu lay nekk parce que moo moo système nerveux bi la information yi boîte à info à information la mooy mooy mooy mooy colonne vertébrale moo tax nit ki bu colonne vertébrale bi dammee nii dangay ngay gis ne dootu xalaatati euh, loolu nag bu dee ay dafa am yu yu yu yu seytaane dafa bëri lu mu jax jaxal ci xolu nit ki wala ci dënnam idées yi bu ñu commencé formé wu dañuy dem foofu maanaam moom bu soufflé affaire yi day day ñëw daal nekk ci digg ginnaaw bi ma bu baree nag day diisal digg ginnaaw nit ki en ah, day di nit ki dootul normalati day perturbé wu day bëri lu koy gêner mu bëri ay yenn problème ay stress ay yenn jax-jaxal yi ak yu bëri bëri yoo xam te ne daf koy dal mooy day diisal digg ginnaaw pa te te loolu doomu aadama bu bu bu bu nekk la mën a dak loolu moom moo tax euh, nit ki su demee ba ba ba yëg ni vraiment commencé na perte kii diis dana gis parfois sax affaire bi day yëg ba ci bopp bi ba ci kanamul ci ndig ci voilà euh, tellement que da da day perturbé wu day perturbé wu day jaaxle day nekk koo xamante ne xelam du mën a tegu ci dara lu mu bëgg a def def contraire bi daf koy parce que seytaane loolu bokk na ci ni mu koy defee mooy da lay def looloo xamante ne en réalité da lay wax dara. ne la maanaam da ngay def dara ba pare mu ne la noo contraire bi nga def nga yor ay xalaat xalaat yi du ñu organiser wu dañuy jaxasoo parce que justement yëpp moom ni mu leen indee teg leen ci digg ginnaaw bi seytaane moom noonu lay def parce que seytaane amul amul amul kiiwu amul euh, fitu jàmmaarloo boobu moom tout temps moo tax gis nga mooy xannaas boobu maanaam day làqatu di dellu ginnaaw ni muy defee day làqatu di dellu ginnaaw moo tax si digg ginnaaw gi foofu lay perturber bi affaire yépp foofu la koy bëgg a jaaree lool <coughs> loolu moom moo tax bu nit ki nag de de sikkar mooy war a fa am naa laka zikraka benn la ci maanaa yi am na beneen maanaa bu yent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale mooy laa zikirta illaa wa laa zikirtu illaa wa zikirta ma'i li ko yent bi sallallahu alayhi wasallam wax hadith na Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu bi yonent bi sallallahu alayhi ne bi mu ko laajee Seydina Jibril alayhi salaam mu ne ko li muy tekk mooy ne kenn du ma tudd man yàlla te tudd ñu la yow yonent bi sallallahu alayhi mais am na beneen maanaam parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam léeg-léeg ngay gis ne day firi te loolu lu mat a bàyyi xel la day firi benn aaya alquran wala benn baat ci alquran firi ko noo xamante ne bokkul ak firi bi nga xamante ne mooy bi gën a feeñ pour yeete ne firi bii am na bi li yéen borom subhaanahu wa ta'aala wax yéen ci yàlla Muusaa salaam wa aqimis salaata li zikri taxawalal julli ngir fàttalikum maanaam loolu mooy maanaam bi gën a feeñ waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom bi mu koy leeralal saxaaba yi radiyallahu anhum def ni leen su nit ki fàttee julli wala mu nelaw te julliwul su ko fàttalikoo na ko julli maanaam daan ne dégg ngeen li borom bi wax taxawalal julli ngir fàttalikum maanaam mooy kon. mooy soo ko fàttee ba fàttaliku ko kon so ci jamono yi di ko fàttaliku na nga julli maanaam mu gis ne kon ndekete aaya boobu am na maanaa boobu tamit gisoon nañ ko ci ghasiqin iza waqaba bi wa min sharri ghasiqin iza waqab nga xamante ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne euh, sayyidatu Aisha radiyallahu anha gis nga weer wi mu ne ko waaw mu ne ko moom mooy al ghasiq iza waqaba ñaanal yàlla mu musul musul la ci moom maanaam pourtant loolu maanaa la bu sori ànd ak loolu yëpp maanaam yenent bi sallallahu alayhi moo tax loolu daf koy def loolu lu mat a bàyyi xel la day firé benn aaya maanaa boo xamante ne bokkul ak maanaa bi nga xamante ne moom mooy bi gën a jege maanaam ngir yeene yeete ne maanaa boobu tamit am na fii tamit noonu la def mais bu ñu xoolee maanaa bi gën a jege ci mbir mi mooy yëkkatil nañ la maanaam sa fàttaliku gi tudd gi ngay tudd yàlla fàttaliku gi nga amaat maanaam nga ñëw parce que nit ki seytaane bokk na ci li mu koy def loo mooy def koy fàtteloo te loolu ci xeetu waswaas yi la bokk comme ni nga xamante ne noonu la ko euh, Seydina Yusha ibn Nun alayhi salaam waxe woon bi mu naan fa inni nasiitul xuuta wa ma ansaanihu illa sheytaanu an azkura maanaam man jën wa nga xamante ne moom nga ma joxoon jën wa da dama ka fàtte maanaam jën wi bi mu bi mu dundee maanaam jën la woo xam te dañ ko togg ba pare maanaam dañ ko togg ba pare ñu war koo reere euh, wala añee waaye biñ demee ba dox moo yent yàlla Muusaa alayhi salaam mu ne ko waa suñu reer bi anamu aatinaa ghadaa ana laqad laqinaa min safarina hadha nasaba waa jox ñu léegi nag suñu reer parce que léegi nag su commencé nanoo sonn mu ne ko man jën wu dama kaa fàtte parce que jën wi nu mu def jën wi dafa dundaat ci tefes gi daal di dugg ci biir géej gi dem moom gis na ko mais daf ko ko fàtte wax mu ne waaye kenn fàttaliwu ko lu dul seytaane maanaam nga gis ne seytaane maanaam daf lay fàtteloo yu am solo yoo xamante ne yow da nga war a bàyyi xel mais seytaane dala koy fàttaloo ba heure fàttaliku maanaam ba heure njariñoo ko weesu nga koy doog fàttaliku loolu ko bokk ci ni seytaane di jax-jaxale nit ki di di di dugal ci xelam di indi ay ay ay perturbation ci bopp ci ci ci xol bi ci xel mi ci ci dënn bi euh, moo tax ci dënnu nit ki lay lay indi léegi nag mu am processus bu muy def seytaane jamais mu ñëw maanaam suy ñëw dafa indi dafa am plan wam voilà su lay jax-jaxal dafa am plan wam dafa am loo xamante ne moom loolu la bëgg ba pare xool nan la koy exécuter nan la koy metre en exécution bu njëkk bi mooy li muy njëkk a def bon maanaam loolu mooy bu ñu am na yoo xamante ne sax dafa global presque ci ñëpp bokk na ci par exemple tey lu fekk que seytaane euh, daa iman muy bëgg di yàqal nit ki lépp loo xamante ne xam na ni lii njariñal nit ki la ci wàllu àllaaxira waaye ci wàllu àdduna tamit wala ci diggante mag yàlla mu yàqu gis nañ ni seytaane comme li yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maam ci xadiis yi nga gis ne day dem bay bay bay day sàcc alalu nit ñi maanaam seytaane day dem di sàcc sax alalu nit ñi comme nga xam ne noonu la doon loolu la ko Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu fekkee muy sàcc baytul maal maanaam trésor public hmm? mu dem di ko sàcc bokk na ci euh, léeg-léeg seytaane def loola dara loo xamante ne yow bi nga koy def en privé nga ko defee te loolu lu lu yéeme la ci doxalinu seytaane mooy loo xamante ne bi nga koy def en privé nga ko defee mais seytaane da koy génn feeñal ko en public ñépp di ko gis te yow doo xam fan la affaire bi jaar ba génn maanaam fan la seen nee quoi maanaam nit di ko waxtaanee ci mbedd mi ñu naan léegi poto yi dañuy wax. Hmm. waaw léegi day miir yi sax dañuy wax <laughs> da ngay def enquête ba soo doo xam fa la affaire bi jaar parce que te pourtant yoon li lool noonu en privé nga ko defee woon. bokk na ci comme ni ñu ko gisee woon mooy day jéem a bokk ak nit ñi seen jaboot yi ak seen soxna yi loolu gisoon nañ ko sànq. beneen bi ci mooy euh, daf lay yaakaarloo daf lay njortuloo liñ noonu maanaam njort gu ñaaw gu ñaaw ba pare gëmloo na ne loolu mooy dëgg gi gën a kawe loolu moom moo tax foo fekk ñaare ku ñaaw njort torop soo ko seetloo ku ñaaw njort torop souvent moom itam ay mbiram du leer moom it ay mbiram du leer parce que moom ni mbiram di ñàkkee leer noonu lay jàppee ni ñeneen seen mbir leeru ba pare non seulement moom mbiram du leer mais day jàpp ne nit ñi ñoom ñoo nit ñi ñoo ñaaw njort ba tax ñoom ñooy analyser ay waxam ak i jëfam noo xamante ne demewut noonu parce que justement moom ci boppam maanaam comme du wax lu leer du def lu leer léegi day day ubbi champ bi maanaam pour nit ki ku nekk mën ci déggee lu ne ku ku ci indi benn commentaire mu ne da ngeen a ñaaw njort moo tax parce que justement moom tamit la yor day ñaaw njort moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam tudde ko ak zabal xadiis wax ji gën a nekk ay kàcc mooy njort njort bu ñaaw te seytaane loolu bokk na ci liggéey bi gën a mag bi muy liggéeyee mooy njort gu ñaw beneen biir bi nga xamante ne euh, seytaane plan la bu muy tëral mooy comme niñ ko gis ak moom Adama alayhi salaam maanaam au lieu mu ne ko au mu wax ko carrément ne ko lii yàlla da koy tere mais def ko loolu day xam ne maam Adama doonu ko woon def moom loolu moom leer na ko moo tax mu ñëw ak ay waat ak ay ngiñ voilà moo tax seytaane yi tout le temps dafa bokk ci seen caractéristique Euh, maanaam seytaane jinne yi mais seytaane nit ñi tamit mooy ngiñ ku bëri voilà mooy day waat lu bëri parce que jàpp na ne il faut que mu waat pour nit ñi doo gën a maanaam nit ñi mën a gëm lu muy wax ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah seen ngiñ yi lañ jël def ko arme gànnaay moo tax dañuy dummóoyu wëlëf yoonu yàlla lépp loo leen séq wala leen nekk danañ la waatal giñal la ko ci liñ jàpp ne yow ñoom buñ ko giñee bu dee yàlla lañ jàpp ne buñ ko giñewee nga nangu ñu ñu ci yàlla buñ jàppee ne buñ ko giñewee euh, ci seen bakkanu doom diñ ko gëm ñu giñ ko ci seen bakkanu doom bu dee jàpp nañ ne giñ nañ ko ci seenu sëriñ te dañ ko gëm walla ci sa sëriñ yow ñu giñ ko ci maanaam luñ jàpp ne daal yow buñ ko ci giñee ci loolu la maanaam ñoom noonu lañ koy defee. ci la moom lanu non mais kooku moom moom ki ki kàcc ki gën a rëy la ci kat ci ci mën a kàcc parce que mooy ki nga xam ne dem na bay waat di waat ci yàlla fekk la muy wax moom leer na ko ni du dëgg mais daf laa bëgg a nax léegi mu am tamit beneen giñ beneen euh, stratégie bu seytaane di teg maanaam plan bi nga xam ne mooy bu gën a mag bi mooy daf lay def dafay bëgg nga nekk yéeféer d'abord maanaam daf lay digal yéeféer digal la bokkaale ba pare rafetalal la ba pare s'il le faut mu la ne la non non yi ñoo jàpp ne bokkaale la mais yow xam nga bu baax ne lii du bokkaale loolu tamit mën na ko defee noonu su fekkente ne yow bañ nga ne noonu non non man du ma bokkaale te du ma nekk yéeféer du ma weddi waxu yàlla wala wax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yooyu yëpp soo paree su paree ci loolu moom day indi beneen stratégie bu xamee ne yow loolu mënoo ko dafay indi deuxième stratégie bi te moom mooy lan mooy bidaa yoonu bidaa la lay dugal. gëmloo la ay bid'a saxalal la ay bid'a jàpp loo la ay bid'a nga war ko jàpp ko ay mbir yoo xamante ne yu leer la loolu tamit muy beneen stratégie boo xam ne daf koy tëral ngir nga mën a ngir ngir nga mën a succomber benn bu mu ci réussir nag moom du jàll du ko jaral muy jàll ci beneen étape bi parce que xam na ne étape boobu moom ma parce que li mu gën a bëgg ceew rek mooy nga nekk yéeféer dem safara ànd ak moom comme moom loolu la bëgg donc moom su réussir benn étape du dem ci yeneen yi ci des mais ci bii lay ne pour delloo la ci ginnaaw moo tax lépp loo xam te ne dafa aju ci ay bidaa ak yooyu moom daf la daf la koy gëmloo ba pare bidaa bokk na ci li ci gën a garaaw mooy le fait nit ki du ci conscient du gaaw a conscient ci ne moom li mu nekk bidaa la tudd loolu nit ki du ci gaaw a conscient ba pare nit ki mën na tuub ci xeetu bàkkaar yëpp ba mu des bidaa looloo tax euh, mag ñu njëkk ñi doon wax naan seytaane li ko gënal maanaam euh, bidaa moo ko gënal mooy moo ko gënal bàkkaar yi parce que moom bidaa moom du lu ñu tuub bëri na koo xamante ne day nekk ci benn bàkkaar bu mag mu xam ko ne man damay rey nit assassin la euh, wala kii laa lu tudd en tueur en série wala yooyu naa tuub loolu dañ koy gis wala koo xamante ne day naan sàngara ne noonu naa tuub ci naan sàngara jamee naan wala day njaaloo ne naa ci tuub wala day sàcc mu jekki-jekki ne day tuub mais nit ki day daa nekk ci bidaa ba pare tuub loolu lu raara raara raar nañ koy gis parce que justement bidaa bu amee nit ki bu ci nekkee daf koy rafet rafetlu ba pare day am ñu bari ñoo xamante ne ñoom la ci nekk ndool léeg-léeg ba pare ñoon ñuy dëgëralante ci ay xalaat ci ay xel loolu beneen affaire la beneen côté bi nga xamante ne bu paree ci loolu nga nga sax ne non non man ci li man daal lu dul diine ju leer du ma ci ne ci sunna laay teg sama tànk mu jàll ci beneen côté bi mooy kabaayir bi bàkkaar yu mag yi bu yu mu ci man nag baax na ci bàkkaar yu mag yi kàcc njaaloo naan sàngara boo après nag moom day day day day day day day day day xool situation bi bu xamee ne bu la reyloo nit doo ko def du ko def du ko jim maanaam du perte temps am di la reyloo nit parce que xam na ni dund gi dafa gàtt il faut que mu essayer leneen loo xamante ne moom mooy gën a mooy garaaw mais bàkkaar bu mag la quand donc moom noonu lay tegalee bàkkaar yi su fekkente ne réussir na ko mu daal lay commencer delloowaat ginnaaw su dee réussir ko nga xamante ne léegi defoo ko mu jël bàkkaar yu ndaw yi ne du dara garaawul lu ci ëpp nag foofu day réussir souvent bëri na lu muy réussir ci foofu parce que lu tax parce que day gëmloo nit ñi ne leen bàkkaar yi yu mag yi ñoo garaaw en yu ndaw yi garaawul après mu dugal ci boppam ay lënt-lënt ci ne yàlla dafa ne boo baat boo leen moytoo yu mag yi yàlla baax leen yu ndaw yi in tajtanibu kabaa'ira maa tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'aatikum ba pare euh, daf leen di gëmloo ne leen yu ndaw ndawaan yi grawul quoi de toute façon nit ki mënta bañ a def bàkkaar téppi kenn mënta matal lépp de toute façon maanaam loolu lu ñuy wax yu haqq bi bihal baatil loolu lay def ay wax la yoo xam ne dëgg lañ mais caaxaan rek pour saxal caaxaan moo tax ñu di ko wax maanaam seytaane noonu foofu lay jaare maanaam danaan la euh, noo yu ndaw yi garaawul comme par exemple tey njaaloo moom seytaane comprendre na ni njaaloo bu mag bi moom mënu la ko def loo loolu moom du la ko def loo mais yeneen njaaloo yu ndaw yépp amul benn bu mu la ci aayam benn bu ci nekk mën na la ci jaarale njaaloo yu ndaw yépp xool koo warta xool laal wala joxante loxo baa biis koo warta def loola euh, appréciation koo warul apprécier ainsi de suite voilà yooyu ci lay jaar seytaane ci yooyu lay jaar su fekkente ne mënul réussir loolu su mënul réussir boobu mu jël beneen bi 그 mënoon a arrêté téléphone bi insha allah waaw mais kon dañuy génn ak moom ah Bon. léegi su réussirul loolu beneen affaire bi muy def mooy danaan maanaam dalay te bii nag point la bu essentiel boo xam ne ñu bëree bëri bëri ci point bi la ñuy daanee la ñuy daanoo mooy yu dagan yi lay attaqué li nga xamante ne amul bàkkaar bu ci ne amul tiyaaba bu ci nekk mais nag lu fait que ngay attardé wu di jël temps ci loolu day tax yu baax yu bari faat la te boo moytuwul doo def attention mën na la yóbbu ci yu bon yooyu nag la lay attardé loo wala yi nga xamante ne dafa lënt maanaam leerut na dagan na leerut ne xaraam na mu gëmloo na la la saawaay bu la kenn compliquer mbir yi su ko defee yow moom day fexe ba sa bi mu occupé occupé ko ak yu mel noonu nga occupé ko ak yu noonu nekk ci nag nekk ci nekk ci nekk ci par exemple exemple bu ndaw la mais bu ndaw rek Euh, bi ñëw sama xel mooy comme bu dee suñu mbokk jigéen ñi da leen di maanaam liirloo ay livre togg tous les jours ñu del livre bu bees di ci biir livre togg te xamuñu nan la ñuy jàppoo bu dee góor ñi mu jëndloo leen pari match yépp wala yooyu te xamuñu nan lañuy jàppoo dëgg maanaam bu ñu jàpp voilà di leen seetaan loo ay émission yoo xamante ne en réalité njariñ gi tax ko bari ba pare lépp lu jëm ci seen diine la cay wax duñ ko bàyyi maanaam duñ ci perte seen temps voilà duñ ci perte seen temps pa maanaam parce que perte temps lay tudd sax bu ko defee nag mu saxal la ci loolu yàggal la ci su fekkente ne nag da nga bañ résister ci loolu moom li muy def moom mooy parce que étape bu ci nekk attention état bu ci nekk seytaane du rek def la def loola affaire bi mais dafay bëgg nga nekk imam ci mbir moomu maanaam day bëgg tamit nga porter drapeau boobu donc su la mënul su la mënul def loo loolu ba nga nekk ci loolu noonu mu porte loola maanaam bu la mënul porter loo drapeau bi mu ne la yamal ci di ko def rek kon beneen mbir bi nga xamante ne su paree ci loolu euh, léegi nag nga xamante ne léegi yooyu yëpp amul lenn loo xam ne maanaam étape yooyu yëpp jàll na te bañ nga nga sax ci affaire yi de temps en temps mu ñëw la nga bañ léegi nag mu jàll ci beneen étape bi nga xam ne moom mooy dernier dernier cartouche mooy day fexe ba nit ñi di la di di léegi nag noonoo la nit ñi jàpp ne dangay ngaa taral nit ñi jël la def la comme koo xamante ne Euh, voilà da maanaam voilà maanaam di indi ay spéculation yu bari ci autour de sa ay mbir luy wër wëraloo say mbir voilà loolu moom mooy beneen état bi moom mooy boobu mooy boobu mooy bu mujj bi parce que amul feneen fu mu la jaar jéem na bii jéem na bii jéem na bii proposé na la façon yëpp nga bañ léegi benn rek a des moom mooy nañ la tam il faut nga am ay noon il faut nit ñi stigmatiser la wax ne voilà yow da nga lii da nga laa da nga mel nii danga nga mel naa voilà ñëpp ñëpp bu ko defee nag nga bokk ci ñi ñuy mbamb nga bokk ci ñu ñuy mbamb voilà moom ay stratégie yom la yor te stratégie yooyu il faut que moom mu réussir il moom mu jàllale ko am na ñuy wax ne seen diine dafa metti yéen waaw loolu yëpp mën na cee bokk mais mais tamit beneen mbir am na loolu tamit mën na nekk am na tamit beneen mbir bu mën a nekk mooy ku ñu ne diinam dafa metti effectivement diinam daa metti loolu mën naa ne mën na nekk ne tamit maanaam mooy ne mooy mu mu mu tashaddid la maanaam day taral loo xamante ne yàlla taralu ko loolu tamit am na mooy comme loo xamante ne dafa xaraam wala boog loo xam ne dagan na ñoom ñu koy wax waxinu ko maanaam comme si dafa xaraam wala lu ñu sib au nit ñi rek ne dañ ko sib ñu waxe ni non non non dafa bon dafa xaraam dafa nangam wala boog lu yàlla daganal ñu jàpp ne maanaam ñu ñu daganal duñ ko duñ ko daganal wala boog maanaam yooyu day am na tamit. am na ñoo am na loolu am na ñoo xamante ne effectivement dañuy taral mais nag bu boobaa ka ko mën a wax ni kii day taral mooy boroom xam-xam parce que moom mooy xam ndax lii yàlla nii la ko waxe wala waxewu ko nii wala boog maanaam boroom xam-xam nag jubluwuñ ci boroom xam-xam bu mag de liñ ci jublu rek mooy ku xam masala bi ku xam masala ba ñuy waxtaane loolu lañ ci wax liñ ci jublu loolu am na am na nag ñoo xam ne dañ leen di tam ne dañooy dañuy taral fekk taralul en réalité taralul danoo waxe mbir mi ni mu nekkee wala ñu koy jëfee na mu nekkee sauf que nag seytaane moom moo maanaam moo dugal ci xelu nit ñi ne kooku day taral maanaam ñaari façon yooyu yëpp am nañu waaw kon yam foofu insha allah eh, wallahu ta'ala alam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 parce que justement état loolu loolu bu dee état moom moo demande investigation boobu ok voilà parce que loolu après day delluwaat ci nguur yi ci justice bi bi ñëpp bokk nangam nangam mais n'importe qui bëgg a jóg bëgg a lijjanti yëpp n'importe qui mbir mi mënut a demee noonu surtout bu fekkente ne vie privée wu jàmbur la te képp koo gis muy jàpp ne loolu garaawul amul problème dañ ko koo deful rek bis buñ ko ko defee moom bokkul léegi mu gis ne problème la kenn bëggul tey ñu jékki-jékki benn waaye boo xam ne xamoo ko fenn amul benn autorité lu dul ne moom nee na journaliste la dafay ñëw kër na dafa interview ci nangam ak nangam wala boog lu gis mu takk caméra boo xam ne dañ ko nëbb ci ci sa biir kër wala loolu kenn kan ci biir nit ñi moo bëgg loolu léegi nag bu dee lu ñëpp bokk bokkul wala loo xamante ne justice moo ko moo ko demandé loolu tamit bokkul.